fa yaqulu al-imaam al-haafiz Abu Zakariyaa Yahyaa ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam في الباب السابع والسبعين بعد المئتين باب تحريم الغدر kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent soixante-sept donc deux cent soixante-seize doon wax baabu nahyi anil ghish wal xidaa xadis bi mu jëwoon gis mu doon xadis mille cinq cent 83 mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man xabbaba zawjata imri'in aw mamluukahu falaysa minnaa walillaahi alhamdu wal minna. lañu jeexale doon du chapitre soixante-six lañu jeexaloon mais soixante-sept waaw parce bële dafa jeex jotuñu ko dugal euh, biñ jeexale woon Medina àjjuma bu démb bi ba ko jiitu. boobu moo doon soixante-six bi ñu jeexal tay ci suba sabihatu sabti euh, suba samedi euh, neuf jumaadal ula tombeeg li nga xamante ne mooy le premier novembre deux mille vingt-cinq euh, di jumaadal ula mille quatre cent quarante-sept boobu mooy soixante-sept chapitre tom tom ci suñu sara yi yi ñu def ci téere bi mooy 67 tey la ñuy ubbi 68 bii passé bi ñuy jeexal dama juum ne chapitre 68 ndax li ñu dugalul bële moo taxoon ma jàpp nañu ngi ci ba léegi wallahu ta'ala a'lam kon tome 68 ñu day ubbi bésub bi tamit le 9 jumaadal uula 1447 tombé kon le premier novembre àddina deux ba léegi ñu nekk ci kitaabul umuur almanhiyi anha téere bi nga xamante ne nii mooy wax ci mbir yi nga xam ne dañ koo aaye dañ koo tere waaw nga xam dañ koo tere chapitre deux cent soixante-dix-sept mu ne baabu tahrimil ghad mu ne baabu buntu tahrimi di wax xaraamal bu ñu xaraamal al ghadri wor waaw la trahison l'interdiction totale de la trahison waaw ah. noonu la tudde buntu bi Allahu akbar nga ne moom ay riche xidaa yooyu ay ñoo daanaka ñoo bokk cosaan mooy nekk un type ñàkk dëggu waaw al imaamu rahimahullah moo tàmbale indi ñaari laaya yoo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa daf ñu ciy aaye en tant ay jàmm ñu moytandiku li nga xam ne mooy woraate ak li nga xam ne mooy la trahison mu ne qaala allahu taala ya ayyuha alladina amanu awfu bil uqud moo di aaya boobu di premier laay di suuratul maa'ida suñu borom tabaaraka wa ta'aala tàmbali saar ba muy saar bu mbir bu rëy ay mbir gisoon nañ ko ci koor bi am na koor buñ ko mësoon a gis walillahi alhamdu wal minna borom bu ubbeeku ginnaaw bismillahir rahmanir rahim ci turu yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmande bi at lay tàmbalee mu ne yaa ayyuha alladina amanu e eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal aw foo matal leen bil uqud ci seen kóllëre yi seen pacte dee leen ko matal pacte yooyu nag bi ci jëkk mooy bi nga xam ne jaam bi moom la jël ak boroomam bi nga xamante ne moom la jëloon ak boroomam bam naan ko alastu bi rabbikum qaalu balaa est-ce duma seen boroom ñu ne ko ah kay boobu mooy bi ci gën mag mooy an na'buda allaha wala nushrika bihi shay'a mooy ñu jaamu yàlla tabaraka wa ta'ala te duñu ko bokkaale len kon yaa ayyuhal ladina amanu awfu matal leen bil uqud pacte yi ngeen joxanteeg seen borom yi nga xamante ne yéen nag moom ngeen jël ak seen yonent alayhi salaatu wassalaam ci dimbali ko nekk ci diineen bi te téye ak lu man di xew ba ngeen di dajeeg seen borom na ngeen ko matal waaye yaa ayyul ladina amanu yéen ñi gëm yàlla aw fu matal leen bil uqud kóllëre yi dox seen diggante waaw kóllëre yi dox diggante nit ñi loolu nag li la ciy dimbali képp koo xamante kóllëre gi nga xam ne moo nekk diggante moom boroomam matal na ko bu nit ñi moom da koy matal waaw da koy matal waaye bu ko fellee nii waana mu mën a matal lile waaw lu dul koo xam ne fitraam yàquwul complètement waaw looloo tax ngay gis nasaraan yeeg gaa yooyu nga xam ne gëmuñu yàlla ah bu la ci kenn joxee parole am bari na ci ñoom ñoo xam ne duñ ko trahir li ñu la wax la ñuy def alors que li gis ay gaa yoo xamante ne parce que seen fitra moo complètement yàqu am na principe yoo xam ne yu leen yàlla mooñe yoo xam ne effacé kowul ci ñoom nga gis ñoo xam ne nag moom ay jullit lañu waaye wal iyaadu billah wal iyaadu billah du saa su ne ñu ngi julli di jàngal Alxuraan waaye ce sont des trahirments en chef wal iyaadu billah wal iyaadu billah wal iyaadu billah aslahana Allahu ta'ala amin kon matal leen seen kóllëre kóllëre yoo nag amul nga ne boo man entre jullit ñi kese non entre jullit ñi ak seen yi ak yi seen moo tax te suura tawba borom bi doon ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir wanne nekkul na ay yée ay yéefar lañ te ne léegi yow euh, euh, bu leen bu leen defati bu leen respecté seen dara déedéet waaw loolu moom illa alladhina ahadtum min al-mushrikiin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudhahiru alaykum ahada fa atimmu ilayhim ahdahum ila ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin voilà mu ngi noonu ba mu des ñi nga xam ne waaw amoon ngeen ak ñoom ay kóllëre ay pat ci bokkaalekat yi ñu ne woon fii Quraysh summa lam yanqusukum te ñoom wàññiwuñu ci seen kóllëre boobee shay'an dara seen pacte boobee walam yuzahiru alaykum te dimbaluwuñ ñi nga xam ne ñoo leen di xeex seeni noon ahadan kenn ci seen kaw fa atimmu na ngeen motal ilayhim ahdahum seen kóllëre ga ngeen am ak ñoom ilaa muddatihim ba délai ba ngeen wax waaw loolu na ngeen ko matal inna allaha yorom bi daa bëgg rabbi yuhibbu dafa bëggal ñi nga xam ne ñoo koy teet ci lépp kon nag jullit dafa war am parole waaw loolu rek daawa la waaw fii mu ne imaginer képp bépp jullit bu nekk France wala réew yi nga xamante ne l'islam amu fa doole noonu imaginer bu ñépp nekkoon ñoo xamante ne bon ñoom dañoo dëggu du ñu def safaasimatul axlaaq yi doo leen ci fekk jikko yu suufe yi te salte te te doyadi ñu dëggu leen ko borom bi waxe yaa ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin yéen ñi gëm yàlla yàgg dolli leen continuer leen te di teet seen borom da bokk ci ñi nga xamante ni ñooy ñi dëgg mais gis nga seen dëgg boobu wóor na dina am ñu bari ñoo xam ne dinañu dugg ci lislaam ndax loolu waaw waaye nag li yàlla xam doy na kon yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud léegi aaya boobu lan lay wane mooy borom bi dafa digle wa amrullahi al mutlaq yaqtadi al amr al wujub mooy farata la matal leen seen kóllëre amul bu ma neexee dañ koo soob déedéet da koy matal laa wax hatta musrikuuna yi dana nga ko matal waaw moo la gën a féete suuf wala yaa ko mag wala yéen a maase bu ngeen amee kóllëre na ko na ko matal léegi nag bi yàlla dig yéen na ngeen matal seen kóllëre yi kon te gannaaw lu wax mooy kon woor dafa xaram waaw loolu ngay bi moo tax al imaam indi aaya bi fii baabu tahrimi al ghadr bi nga xamante ne day wax xaraamal bu ñu xaraamal al mooy trahison mooy li nga xam ne mooy déjjën euh, euh, euh, waa ji daal di koy nax daal di koy wor mu ne wa qaala ta'aala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te kaweem jógawul ci ak yéeg ba léegi nee wa awfuu bil ahdi innal ahda kaana mas'uulaa suuratul Israa aaya 34 mu ne borom bi tabaaraka wa ta'aala ba léegi neena waaw wa awfuu bil ahdi eh, wa qadaa rabbuka la nga xamante ne moom la borom bi diglee newoon nañ ci ne bokk na ci nga xam ne moom la lim foofee boole na ci lan wa awfu bil ahd wa awfu na ngeen matal bil ahdi ci li nga xam ne mooy seen kóllëre yi ko matal de na ko matal inna al ahda ndax dëgg dëgg yu ñëkkoo lër nekk loo xam ne borom bi dina ko laaj ëllëg képp koo xam ne kóllëre doxoon na sa digganteeg nit waaye biñ la jëkk a wax sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa mbokk nit ñi lépp borom bi dina la ko laaj waaw fi nit ñi nag man a gën a trahir kóllëre mooy kóllëre xaalis <laughs> moo tax boo bi tabaaraka wa taala gis nga aaya boobu ni mu tàmbali imaam da koo nag daa jël fi mu soxla mais fa mu tàmbalee borom bi dana wala taqrabu maalal yatiimi illaa billatii hiya ahsan illaa billatii hiya ahsanu hattaa yablugha ashuddahu wa awfuu bil ahdi innal ahda kaana mas'uulaa voilà wala taqrabu bu leen jege maalal yatiimi alalu jirim alalu jirim bi bu leen ko jege illaa lu dul billati hi ahsan lu dul lu gën a rafet sama génn àddina bàyyi laa doomam yoo xam ne alalam ji yëpp yow yaa koy ko yaa ko war ay doomam yoo xam ne ay tuut tànk la xooloo ci bokkoo gi leen gi leen boole ak li yàlla digle sa yoon new nga jàpp alalu xale yi di njëkkante ko ndóof bala ñoo màgg wal iyaadu billah mukk bu leen ko def bu leen ko jege ci lu ñaaw bu leen koy def illaa billati hiya ahsan lu dul li gën a ci dencal leen ko bu ngeen gisee ne am na koo xam ne bu ngeen fa defee alal ji ab yaxantu wala benn investissement boo xam ne man na indi tamuy lu dagan ngeen bañ koo bàyyi noonu comme ni Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu wax naan ittajiru bi maalil yataama la ta'kuluhu sadaqa dee leen commerce yi ñi nga xam ne yéen a yor di gérer nekk gestionnaire alalu jiriñ yi dee ci yaxantu yaxantu bu dagat laa ta'khudhu laa ta'kuluhu ko defee du ko jeexal lekk ba mu jaar sadaqa muy zakat parce que xaqul maal la du ne ah majeurul kon garaawul déedéet alal ji zakat aqu alal la loolu mooy allati hiya ahsan billati hiya ahsan waaw fexe ba nga buli mi loo bëgg bëgg bëgg alal bu ci def lu daganul bu dee nag da ngaa ñàkk te yoraale leen loolu borom bi wax na lan ngay def waaw wax na lan ngay def waaye bil ma'ruf ci njekk yenn largesse yi bu ko may sa bopp ndax du sa alal borom bi nag dalaa may nga laal ci ndax xat-xat bi nga nekk te yaa leen yor te yéen a bokk di dund manu ngeen di lekki xeer ak i suuf du la na nag nga bàyyi fi nag li nga xam ne mooy lekk moyen bi nga xam ne waa dëkk bi loolu la ñuy lekk di lekk lépp na kawe xam nga ne loolu du billati hi ahsan hatta yablugha ashudda ngeen gérer ko gérance bu rafet ba ni nga xam ne ci lay mate nekk majeur ràññee mën a gérer alal ngeen doog ko koo jox borom bi nag ci loolu même aaya bi la foo ko la ne wa awfu bil ahdi tan ngeen matal kóllëre ndax loolu kóllëre la waaw wallahi kóllëre la alal giñ la bàyyee alalu yi jirim ñoo xam ne dañu néew doole ndax yonent bi alayhi salaatu salaam buy wax ci ñoom mu ne inni la uxarriju haqqa ad-da'ifayn al-mar'atu wal yatim mu ne waat naa ne man maay ñëw ba nangu gis nga àq ñaar ñu feebal ñii képp ku leen yoral àq man yeneen saa saa man nga amal procès ëllëg wal iyaadu billah mu ne al ndaw si waaw am sa soxna jële ko son Ndakaaru nataal wala son Bawol nataal wala son Pikine nataal wala sax ci biir Pikine indi ko sa kër lu nekk ba nga ko bëggee diggoon nga ko ay ndayam ak i baayam mbañ nangu la koo jox ak moom bi mu ñëwee ci kër gi ba nga xamee lu mu woddoo wal iyaadu billah mel ni du yootul yow lu ñaaw lu nekk nga yàq maltraitance bu nekk jëfin bu ñaaw bu ne nga def ko yoneen saa saa nee na yow moomu mu'asharatul hasana gi bi waxoon nga fule ku fële wa ashiruhunna bil ma'ruf te koo ci dara dundalee nag ñoom ci njëkk ni mu a njëkk ñu rafet yoneen saa saa na man nga amal procès ëllëg inni la uharri waat naa ne dinaa topp ka leen yoral ak ba génne haqq ad-da'ifayn ak ñaar ñu néew doole ñi almar'a wal yatim ak ki nga xam ne mooy jiri waaw kon nag boo yoree alalu jàmbur jaralu xale yi ñu dénk la ko ay jirim nga tëbb ci na la leer ne yonent bi saa saam ngay amal projet ëllëg suñu boroom loolu kóllëre la kóllëre googu boroom di ne wa awfu bil ahd na ngeen matal kóllëre yi inna ahda kaana mas'uula ndax kat kóllëre bokk na li nga xam ne dañ leen koy laaj ëllëg trahir baaxul waaw jàppe alhamdulillah jàppe trahir ak dund wal iyaazu billah nit ñoo xamante ne nii daanaka xaw ñoo am tuwo la yeneen saa salaam waxoon di jamono dina ñëw ba dañ naan dëkk sàng wala quartier sàngam am na ku fa wóor ça veut dire que léegi bu kooku loolu looy dégg ca gannaaw mooy ñi ci des yëpp xudar waaw ñi ci des yëpp xudar ay wooraate man par expérience ak i wooraate wu lañu walla iyaazu billaah moom daal mbir mu mel ni daal moo dem si yow waaw tous les métiers nag ak toutes les professions nag waaw iyaazu billaah waaw bu fi kenn di tuumaal benn métier bàyyi ñeneen waaye nag ñoo ñépp di waraate ñi ci gën a yées mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci diine ji parce que ñooñu ñële buñ la trahiré sa alal jël ko loolu metti na garaaw na waaye ki nga xam ne sa ngëm yàlla ragal yàlla diine ji nga xam ne moo gën a tedd lépp nit ñi yaakaare ko mu trahir gaa yi dem toog waaw mu trahir leen dem toog te loolu mooy jikkoy iblis bi dina bon gis nga yawmal qiyaam waxoon nañ ko fan yéen ni muy def te suuratu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam borom baa koy layral waaw un grand trahir man réeral leen ba foofu mu ne leen maa ana bi musrixi wala antum bi musrixi waaw waaw trahir man boo gis bu nekk taalibe Iblis la buy taxawaalu kon wa awfu bil ahd innal ahda kaana mas'uula te borom bee koy laaj ki nga xam ne moom dara du nëbbu ci kanamam <laughs> man ngaa def lu fekk caay caay ñëw ci procès àddina yii malgré tout ça ñu jox la ndam li waaye taxul nga am ndam li non non nga trahir nit ba pare jël akam mais nga gin koo mën a wax gin koo éloquent wala sa avocat gina baax avocat nga dem ñu daal di lay jox dëgg gi bul yaakaar ne jox ñu naan voilà il a été pris par la justice la justice a été dite ndéem saa salaam moo ne yéen da di ñëw di attawu ci man amaana léeg-léeg kenn moo gën a mën a leer wax keneen ma jël àqu kenn ki jox ko na ko leer ne bu dee te du kooku bu ma ko defalee lool na xam ne safara laa ko daggal jot bu ko neexee mu jël bu ko neexee mu bax waaw bu dee ki yàllay wax ki nga xam ne borom bi moom lay wax yu salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi moom mooy moom moom quand même quand même moo wax loolu quoi ci buy àtte léegi lan ngay xalaat nga naan ma diw ah le tribunal de Paris m'a donné raison waaw le chambre xaw ma correctionnel de Dakar ma nangam ci lépp tegu ci ay kàcc xam nga ne loolu génnewula ci li nga xam ne mooy euh, euh, euh, sa googu nga nekk kon nag al imam lu indi léegi nag mu ci wàllu xadiis yi ginnaaw buntu nga xam ne moom la fi indi mu ngi ko commencé li nga xamante ne mooy xadiis mille cinq cent quatre-vingt-quatre jeexale ko xadiis mille cinq quatre-vingt-sept ñaata ah quatre-vingt-quatre quatre vingt six quatre-vingt-sept ñeenti xadiis al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ne kon mu ne kon premier xadiis mille cinq cent quatre-vingt-quatre qaala wa an abdillahi bni amri bni al-aas radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala arba'un man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan wa man kaanat fiihi xaslatun minhunna kaana fiihi xaslatun mina nnifaaqi hattaa yada'ahaa idaa tumina xaana wa idaa haddasa kadaba wa idaa caahada gadara wa idaa xaasama fajar muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah wa tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a daal di indi hadiis bi mu ne waan Abdillah ibn Amr ibn al-Aas waaw mu ne mu ngi jëlee ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'aala anhumaa léegi mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na arba'un ñeente ngi ñeenti mbir ngi man kunna fiihi képp koo xam ne nekk na ci yow kaana waajooju nekk na munaafiqan am naafiq xaalisan boo xam ne moom moom moom moom bu dara raxut la bu bu set ndax setul na gis ko mënula set waaw waaw ñoo yi moom képp koo xam ne dajaloo na ci yow non sawaay yow moom sa sa nifaat daale ak waaw nekk nga naafiq boo xamante ne nii bu set bu set boo xam ne bu bu bu bu bu dërërax ba loolu moom bee boobu leer la waaye ñeent yooyu ñooy ñam xam ne bala daraay naa di ñu laal waaw parce que naa féq moom kenn ñeme ku dul ku ko doon waaw kenn du ko ragal ku dul aji ngëm yàlla kama qaala al imaam al hasan ibn yasaar al basri mu ne nag waman kaanat fiihi xasla mooy ñeent bu ñu dajooloo ci yow mu ne xaar leen waman kaanat te képp nekk na fiihi ci moom xaslatan benn xaslatan xaslatun benn ci yooyu jikko yi may bëgg a wax min hun na ci ñeent yooyee benn rek yow bu la laalee bu la touché affecté la kaana na ko leer na nekk na fiihi ci moom xaslatun ab man ab ab ab jikko la hawla wala quwwata illa billahi al-ali waaw boo xamante ne minan nifaaqi boo xam ne ci naafiq la bokk waaw day ànd ak moom nag xatta ba kera muy teg nag jikkoom ju bon jooju simmeeku ci base tuuti loolu la waaw loolu ñooy ñan mu ne bi ci njëkk ila tumina xaan boo koy bu ñu ko wóoloo xaana mu trahir waaw buntu biñ génn nañ ci baabu nahyi anil ghish wal xidaa waaw boo koy wóolu mu lay trahir waaw akbar non non non non bis boo amee ci mooy yaa jël sa confiance ko ci géttu mbaam wal iyaadu billah da koy piétiner mu jeex ida na boo ñu koy bu ñu ko ya bu ñu ko ñu ko wóolu waaw toutes les métiers confondus nag passage la boo xamante ni nii xale yi du leen jàngal de la hawla wala quwwata yee ngi fay bu ñëwee ci téléphone am lay ci ay mbiru boppam di waxtaan téléphone di kii ba heure bi jeex mu ne ah heure bi jeex na quoi heure bi dafa gàtt quoi waaw professeur la boo xam ne man na ñëw sax ci biir classe mais di waxtaane yeneen kooku waraatekat la lu recruter wuñ ko ngir mu ñëw di waxtaane leneen dañ koo jox programme boo tax programme yi du jeex ñu bari ndax lan ce sont des trahirman yoo xamante ne ñoo nekk foofu di joxe dama commencé nag ci gën a fii muy njàngale waaye ba ci suuf xattat tailleur ñu ñu bari boo leen di jox say piis ñu ne la ginnaaw suba tabaski la suba nga jël ci ko ba nga génnee lañ la fàtte ndax li ñu engagé te attanuñu ko dafa bari ndax xawana kullu ko en tout cas ñu ëpp ci wax ñoom wal iyaadu wallahi billah wal iyaadu wal iyaadu billah boo ko joxee say mat moo war la defal ab lal moo wa <laughs> tumina xaan nañ ko continuer lii gisoon nañu ko ay hadis bi romboon na dinañ la ko après benn ngoog képp koo xam ne képp ku placé ci moom confiance mu trahir la mu ngoog wa xaddasa ñaareel buy nettali kadab li ëpp ci li muy nettali day nar waaw ndax kuy nar tout le temps tout temps loolu amul hatta iblis shaytaane ba sax yeneen saa sam nee na sadaqaka wa huwa kadhub <laughs> ne woon nu Seydina Abu Hurayra waa ji de shaytaane boobu ba muy garder tàndarmay zakat mu ñëw naan ko di ko di ko sàcc mu jàpp ko yëm ko dig ne du ma ñëwaat ba mu kii yonent saa salaam ba mu ko waxee mbiru mujj bi mu wax ko ayatul kursi yo boo ma bàyyee ma wax la euh, loo xam ne wax ko ayatul kursi ngëneel yi ci nekk leen lenn ci ngëneel yi yonent sallallahu alayhi wasallam dane Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu sadaqaka seytaane boobu wax na la waaye wa huwa waaye nag génnewu ko kene moom kazu am naraakoon la waaw kii mooy idaa haddasa lu bari la muy nettali kasab day nar daanaka fu mu ubbee gémmiñ gi la nettali nettali buy nettali rek presque nar la ñaar wa idaa ahada gadar li way suñu lëkkaaleek buntu bi baabu tahriimul gadar wa idaa ahada bu amee kóllëre ak kenn gadar da koy trahir wal iyaadu billah kon te lii mooy tahrimul gadri dafa gën a feddale ko parce que ñi gën a suufe ci ñun ñi muy munaafiq yi nga xam ne borom bi nee na innal munaafiqiina fi darkil asfali minan naar ne naafiq yi ñooy nekk ci xuuñu safara fu gën a suufe safara ñooñu nga xam ne ñoo gën a doyadi ci doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam yonent saa saa nee na ñooñu seeni jikko da bokk waraate wal iyaadu billah kon mooy suñu lëkkaaleem loolu moom lu xaram la ak bunt bi wa ida xaasama bu mujj bi ñeenteel bi képp koo xamante ne daal dinay eh, xulóog yow jàqalanteeg yow ay kàddu parce que dañoo mer gadar non fajar mu daal dinay kàccoore wax la loo xam ne képp koo dégg teg ci gémmiñam te xam na ne waa ji lii mu wax ëpp na te du jaaduwul te tamit teguwul fen waaw waaye ku mën a kàccoore nit ñi la waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al Buxaari Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo hadis bi romboon na ak hadis bi nga xamante ne 1543 loolu soriwul waaw ñaari côté yooyu ñaar foofu yëpp bala romboon 690 la njëkkoon moom hadis bi euh, al imaamu andi woon ko léegi noonu lañ lañ ko gise woon mooy mille quatre-vingt-dix ah, ah, mooy six cent quatre-vingt-dix bopp mooy buntu bi nga xam ne baabul wafaa'i bil ahdi wa injaazil wa'd voilà boobu hadith bi bi nga xam ne bi njëkkoon mooy xadiis sayna Abu Hurayra boobu danoon ayatul munaafiqi salaas idaa haddasa kadab wa idaa wa'ada axlaf ah wa idaa tumina xaan beneen bi nag 690 arba'un mooy bi man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisa gisoon nañ ko foofu waaye xadiis boobu ro ñëwaatoon na tamit ci kitaabul umuuril manhiyyi anhaa bii ñu nekk kitaab baabu tahriimil kadib mooy xadiis bi mu njëkkoon a indi da ko indiwaatoon muy xadiis 1543 Ishaq mu ne woon an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ba nim jeexe walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la dina ñëwaat lii nag mooy bu mujj bu muy ñëw ci fii nii kitaabu euh, ci Abdullah baabu tahrimil ghadri mooy bu mujj bu muy ñëw mooy xadis mille cinq cent quatre-vingt-quatre lépp loo xam ne lañ ci waroon a wax waxoon nañ ko foofu taxrij bi ci jëmoon ak njàngat yi wax nañ la lëkkaale bi sànq suñu bunt bi nga xam ne moom lañ nekk mooy di wax xaraamal li ñu xaraamal wor mooy wa iza ahada ghadar te képp koo xamante ne am naa moom pacte am kóllëre a la trahir wal iyaadu billah loolu di jikkooy naafiq di jikko yoo xamante ne nii dara dotawul ak dara li nga xam ne mooy jullit bu jaar yoon kon nag a'aadana allahu min al ghadr yal na borom bi daal di ñuy musal ci euh, kon nag foofu lañuy ñuy yemboor tey insha allahu taala bii di ñëw